bisimilah ñu ngi ci nettali ñeent fukk bi ak benn ci la nekkoon ci leeral gi muy di leeral wulli te mooy defar mooy jàngal ko alxuraan ak xam-xam yar ko ci biir njàng mi bu baax a baax loolu bu amee li ci des sëriñ bi xaada lahoo law maxtaara lahoo la ko yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala jagleel ba tey daana wax fàggu ak leer fàggu fa nga koy def moo ko gën di ñu xamal ni bala moo solati kenn ay mbóotam ak i mayam ak i jagleelam faaw mu tege yoon bu wér te yaru bu wér wala alam ñëw ci nettalim ñeen fukk bi ak ñaar Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na daa am ñaar yu ngeen mënta ñàkk ma am ñaar yu ma mënta ñàkk ma bëgg ngeen defal ma ñaar yi ma mënta ñàkk ma defal leen li ngeen mënta ñàkk li ma mënta ñàkk moo di ku ma nekkal tuuba di dox sama digg ak daay yi li ngeen mënta ñàkk moo di mucc ak jariñ siiw na kon murit bu ne bu toogee tuuba bu wér def na la ko war sëriñ bi moo ci des mel na ni jariñu weesuwul la mu waxoon ni ku fi nekk ak tàbbeem àjjana ajuma ko ci ak jaamu yàllaam ba tey mucc mënta weesu loolu ak fii nu toll menn réew amul kóolute bu wér bu sunu réew mi wala sunu dëkk bi muy Touba wala alam ñëw ci nettali ñeent fukki bi ak ñett sëriñ Touba xaada lahu laaw maxtaar lahu nee na di wax ci ku ñu tudde muminatu moomi ak taa di wax moomi ci ku ñu tudde muminatu loolu ak taa yàlla sëriñ bi daa bañoon yàq aw tur lool ak tudd tur woo xam ni daa ñaaw ñu ñëw ci nettalib ñeen fukk bi ak ñeent sëriñ bi xaada la woon law maxtaara la woo mas nay misaal nattub jullit ci ko xam ni da dox ci aw yoon ba jub saamaan moo xam ni bu ko mattee mu faatu ab bant jam ba fëll ci tànkam mu sëgg di ko dindi ba saamaan ma jàll loolu sorewut ak ba doon wax radiyallahu nattub jullit day yokk ay maqaamaam mbaa muy sippi ñaawteef bisub xiyaamaam lii waykat bi wax lu am la waaye baatin la lee sëriñ bi wax moom saahir la wala alam ñu ñëw ci nettali ñeent fukk bi ak juróom sawara mas naa laaj wàllam sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu ci li muy joxe sëriñ bi tontu ni ko sëriñ bi tontu ko luy tegtale ni amul jenn lor léppam njariñ la bi sawara naagoo ba wàññiku sëriñ bi ni ko bu bis baa ku masa diingat Ibra Faal sab cër la bu ko jéggalee nga xam ni moo la ko xañ loolu moo tax ku ne war nay bañ a def lu ñuy lu ñuy diingate Cheikh Ibra radiallahu anhu ndax fi mu ne bëri na ku tabe ku tàbbi sawara te dañ ko faa tàbbal rek doomu aadama sunu borom da koo bind defal ko am xel xel moomu nag moo tax muy xalaat ci lu bari su ko defee bu dee xalaat ba xalaat lu féete kaw xel ma da koy weddi wala mu indil ko sikki sàkka lu mel nii moo waral loon Serigne Touba xaadalawoo la maxtaaralawoo ak li ko yàlla may may li mu ñu daan digal di ñu wax ñu koy def waxtu wu ne mooy ragal yàlla ak jaamu ko ak di ñu moytuloo lépp loo xam ni day waral ñuy ñaaw njott ci ñun su ko defee war nañoo xam ni itam Cheikh Ibra Fall ku ko xam te fekke jamonoom wala nga xool ay jaar-jaaram da nga xam ni maa halal muhsinina min biir amul lenn lenn lu ñu sikk ci moom li ñuy xool ak di ko wax kay mooy ñi ànd ak moom di ko roy ñoom it li ma ci xam moo di ku ci mel ni moom saahiran wa baatinan kenn warul di jéem a wax ci moom dara ndax ku ko def daa di dogg ci lii sëriñ bi daa di dugg ci lii sëriñ bi wax léegi xaadalahoo law maxtaaralahoo ku ci melu ni mu ni moom saahiran wa baatiran nag ku ko wax dara itam taxul nga dugg ci biir wax ji sëriñ bi waaye war ngaa xam ni jëw xaraam na ci ñépp yal nañu yàlla doolee dimbale ci rafetal suñuy kaw ci lislaam ak sunuy biir ci ak taalube ci barkeb sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu ñëw ci nettalit ñeent fukk bi ak juróom benn am na mag ñu mas a dajaloo di laaj Serigne Touba xaadalahoo law maxtaara lahoo cër bi Cheikh Ibra Fall am ci xoli murid yépp lu ko waral Serigne bi ni leen yéen ñëpp ku ma ci waxoon awal fii boo jugee ci bunt bi ngay jaare waaye moom bu ma ko waxoon awal fii fa ma joxañ lay xool bu jugee fa lay tey boppam ak lu fa man di nekk wér na lii mooy ak wommatu te mooy dëgg dëgg ak murid akuk taalibe su ko defee war nañoo xam ni xol yi dañoo mel ni benn kii leen moom di kenn muy Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar loo loolu gën a gëm gën a gëm gën koo sopp loo ko gën a gëm gën koo sopp gën koo topp da ngay gis ni noonu la lay la yeneen xol yi di toppe ak loo ko gën a gëm gën koo sopp gën koo topp da ngay gis ni noonu la lay yeneen xol yi di toppe ak a soppe walaaw alam ñu ngi ci nettali ñeen fukk bi ak juróom ñaar am na gaynde gu doon dàq aw rab ba ñu agsi ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawo fekk booba mu ngi bind matlabul fawsayni mu teqale seen diggante ci xool bu mu xool gaynde ga wér na lool waxay suma taqaf ilaahaka al ahad yaqafka min xawfikahu kullu ahad bu ñu fàtte ni ci biir matlabu fawsayni la doon wax xaasa wa innil yawma yaa wahaabu xayraka fi daarayni la ahaabu mel na ni kon nettali bi day dëggal li mu wax ni ragalul kenn ku dul yàlla subhaanahu wa ndax gaynde moo gën a raglu ci rab yi ñu xam ci àll bii bu fekkee ñëw na ba ci moom te taxu ko raf lam doon bind dara damu ca loolu li muy xamle mooy loolu mu bind lu am la loo xam ni jëratul firnde wala alam ñu ñëw ci nettalit ñeen fukk bi ak juróom ñett sëriñ tubaa xaada lahu maxtaari lahu mas naa wax kenn ci taalibe ki ëppal njariñ mbindeef bu noppee wax ak yéen fii lañu koy tànnal te mooy fii bërëb bi nekk tey wér na lool lii dinaa ci dégg ni sunu boroom subhaanahu wa taala noppi na ci lépp ndax sëriñ bi xaada la maxtaari lahu bi mu koy wax ak bi mu làqoo ba ñu denc ko fa sore na lool lii nag war naa tax ku nekk di teey tey sàkku ndimbal te xam ni kenn mënta sottal lu yàlla bindul yal nañu yàlla doole dimbale ci jëm ca la mu ñu tànnal tey soreeg lépp loo xam ni tànnu ko ci sunuy jëf ak sunuy wax ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara